fa kullu dambin min qiyaamil layli yamna'u aabidan fa saddiq qawli mu ne kon fa kullu kon ba léegi mu ngi wax ci yenn yi nga xam ne day tax waxoon na la lay yombal pour nga euh, qiyaamul layli te bokk na ci bàyyi ay bàkkaar ba léegi ci loolu la nekk mu ne fa kullu dambin bépp bàkkaar nag alhamdulillah min qiyaamil layli yamna'u aabidan bépp bàkkaar bu cam si def man na nekk loo xam ne da koy xañ mu taxaw guddi di julli waaw aji jaamu yàlla ja fa saddiq dëggalal qawli sama wax ji man bamba radiyallahu anhu waaw mu ne lakinnama al bi ta'thiri fi qalbi mu'minin bi qawlil xayri aklu xaramin aksa xillin fa yuqaal yu'thiru fi tasfiyati al qalbi mu ne lakinnama waaye lii ma wax nag gis nga waaye al axassu bi ta'thir bi nga xam ne moo gën a jagoo def ay jeexital fii qalbi mu'minin ci xolu ay way ngëm yàlla yi bi qawlil xiiri ci waxu tànneefu yone xeetu yonent bi alei satu ñu baax ñi ci seen wax bi ci gën a garaaw gin cee mën a def effet bu ndax nit ki ma ne waxuma la xiyaamul lay li kese taxaw guddi mais yeneen jaamu yàlla yu bay day tax du ko def bi ci gën a garaaw moom ci bàkkaar yooyu mooy ak lu xaraam yi mooy lekk lu loo loo kon kan moo la naan sawaay man maay sa sëriñ sëlëgëy yii barkeel naa ko te xam na ne lu xaram la li am solo mooy fa nga koy dugal noo ko amee baax na xam nga ne kooku kaddaabun ashir la waxkatu lu amul la zindiq ngo bu dee moo ko tay zindiq la naa féq njombox tal la di wane ci biiram moo sell ba pare jël shariat yàlla bi di ko rendi di daganal nit ñi ma ma xaramallah li borom bi daal di xaraamal kon mu ne bi gën a def ay effet mooy lekk lu xaram aks te loolu loolu mooy mooy safaanoo xillin mooy safaanoog lu dagan mooy lekk lu xaram moo safaanoog lekk lu dagan fa yuqaal ñu wax ne yu'thiru moom day jeexital def ay jeexital fii tasfiyatil qalbi ci fóot li nga xam ne mooy xol bi alxalaal bi nga xamante ne nii mooy gis nga bu doon lu xalaal lu lew la lekkoon ni muy fóote li nga xamante ne nii hein eh, xol bi lu lu lu xaraam li mu lekk nag day day jeexi jeexital ci fóot googu nga xam ne bu doon lu dagan la nam ko waroon a fóote moom moom contraire bi lay def waaw xool bi sell naroon a dem ci boroom bu fii lekk lu daganul moo taxoon yonent ma saa saam ne inna allaha tayyibun la yaqbalu la tayyiba wax nañ ko fi lu bay boroom bi daa teey te du nangu lu dul lu teey tudd waaja nga xam ne waaye tukkeem baa ngi yëkkati loxoom yaa poussière liy pënd naan yaaram bu yaaram bu di woo borom bi waaye la muy dunde dafa xaraam la muy dafa na dafa muy naan dafa xaraam la mu sol dafa xaraam kook nan lañ koy nangule kon boobu mooy di gën a garaaw waaw mu ne waqiila kam min aklatin qad manat min alqiyaami laylatan fa xassarat mu ne waqiila nee nañu kam ana ñaata min aklatin ci lekk goo xam ne ab lënc bu nit ki lënc lekk ko di ko xeet ci lu xaram boo xam ne xad manaat daal dinay xañ borom ma ko def minal qiyaam yi di taxaw guddi lay laylatan ak benn guddi kese mu xañ ko lépp fa xassarat waa ji nekk koo xam ne kuttus na daal dinay perta li nga xam ne moom la waroon a woomal ci guddi googale bu doon taxawoo la noon na ko ngir li nga xamante ne nii mooy boroomam mu ne waqila kam min nadratin qad manat min alqiraati li suratin badat mu ngi lay wax conséquence bàkkaar yi mu ne wax kam waqila nee nañu kam ana ñaata min nadratin ci benn xool bu xaram boo xamante ni qad manat daal dinay eh, xañ min alqiraati waaja koy xool boroom min alqiraati ci jàng alquran li suuratin benn saar kese lu moom lañ doon joxe misaal ci joxaay bi weesu voilà mu ngi noon moom xañ na boroom mu jàng benn saar kese même bu dee qul huwa allahu ahad la wala al asri xañ na ko ndax benn xool bu mu xool lu xaraam boo xam ne badat feeñ na benn saar bu feeñ moom mun xañ ko li nga xamante ne mooy jàng ko mooy ndax lan ndax bakkaar benn xool bu mu xool la imaam Shawqi doon wax du dikkaat naam déet rahmatullah alayhi ma ne aha na léegi nag mu ñëw nag di la wax yi nga xam ne nag moo lay yen di la pousser nag ci nga man koo def xam nga wax na la kon yi nga xam ne yow boo bëggee bi ma a def xiyaamul layl <coughs> moytu leen ci ay bàkkaar sinon doo ko man léegi nag ginnaaw gi mu lay wax yi nga xam ne moo la ci yen ngir yombal la ba nga man koo def gin la koo leeral mu ne summa albawaacisu ala alqiyaami min alladi adkuru fi nnidaami irfaanu fadlihi ala samaaci aayin wa ixbaarin lilintifaaci hatta yuqawiya rajaahu kada salaamatu alqalbi min alxiqdi xudaa mu ne summa ginnaaw gi albawaacisu li nga xam ne mooy yebal tey yen camsi ala alqiyaami ba mu mën a taxaw minha bokk na ci alladi li nga xam ne adkuru koy tudd man Bamba fi nidaami radiyallahu anhu ci lii ma nose ci nose bokk na ci irfaanu fadlihi mooy xam ngëneelu taxaw di julli guddi waaw ca boo taxawee bokk na ci ngëneel ya samaa'i aayin di dégg laayay borom bi ci guddi gi inna naashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila voilà waaw suñu borom ne inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifa min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u eh, ma tayassara min al-qur'an mu ngi noonu jàng leen jàng al-qur'an ja di ko tat settantal qul ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu amin qus minhu qalila noonu la tàmbali woon saar biñ doon wax di muzammil bi aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila waxoon nañ ko ci buntam ci tilaawatul qur'an dellul foofale mooy le fait que boo taxawee di naafile ngëneelu di dégg al qur'an borom bi tabaaraka wa taala non seulement mel ni yow yaay jàng mais da ngay dem ba mel ni borom bi tabaaraka wa mooy jàng yow ngay déglu yow en tant que jaam allah mooy alquran bi mel ni dangay ngay melal ni mel ni borom bi tabaaraka wa taala ci boppam moo koy jàng di ko jaarale ci sa làmmeñ yow nga taw di déglu comme jàng allah voilà kon loolu ngëneelu di déglu aayin aayay borom bi wa ixbaarin ak di xabaaree ak xabaar yi ci nekk ci laaya yi dégg ko ak yoo yële waaye xabaar yi nga xam ne mooy nettali ci alquran ak yooye lilintifaa ngir nga man cee jariñu waaw loolee di ko xalaat di bàyyi xel ngëneel yoo aayaay alquran yi waaye tamit yi nga xam ne ñooy xabaar yi wax tamit ci ngëneelu taxaw guddi ci laaya yeeg ak ak yi nga xam ne xadiis yi waaw ngir loolu dina la gën a yokk hatta yuqawiya ba ni nga xam ne ci lay dëgëre rajaahu mooy yaakaaru jaam bi kadaanaka noon salaamatul qalbi bokk na ci li lay dimbali ci nga mën a taxaw di la yen ci nga mën di taxaw qiyaamul layli mooy salaamatul qalbi muccug sa xol minal hiqdi ci li nga xam ne mooy kiñaan voilà foog sa xol bii ak kiñaan ak eenalaate loolu denc ba set wet xudaa jàppal lii ma la wax man ba ba mu ne ba léegi bokk na ci nga xam ne ñoo lay yen yombal la ba ngay man di taxaw guddi mu ne wa kulli bid'atin bokk na ci bépp bid'a wa yuxriju tey génne al fu fu fudul lépp loo xam ne futilité la mu ne wa kulli bid'atin waaw mooy sa xol bi non seulement day mucc ci li nga xamante ne nii eh, il faut sa xol bi mucc minal xeq di ci ak eenaate ak ak keñaan ak aku eenalaate waaye wa kulli bid'atin ba sa xol bi mooy booy def yooyu di déglu mbir yi aayaay borom bi ak bi yi ñuy wax ci ngëneelu yi nga xam ne mooy mooy mooy taxaw guddeeg yu mel noonu ngir nga man cee jariñu ak di taxaw di déglu laaya yeeg sa xabaaru yonent bi alayhi salaam ci yoo yële day tax sa xol bi daal di mucc tamit ci li nga xam ne kulli bid'a lépp loo xam ne bid'a la ndax borom bid'a bu bid'a feesee xaw sa xol taxaw julli di julli dalay dalay dalay dalay jafe voilà guddi wa yuxriju fudul te mu génne bépp futilité boo xam ne moo nekk ci xolam humoomin ay yitteel leneen lu dul borom bi tabaaraka wa taala dunya mooy humumisu dunya yittey àddina bii nga xam ne yow sa lépp yëfi àddina yooyu mu néew ba set ci sa xol waaw li yursaqal xubul bu ko defee ñu man koo wërsëgale jaam boo bële alqabuulu ak nangu la nga xam ne moom lay def ngir borom bi tabaraka wa taala mu ne li anna dal humumi in qaama fala yakunu fikruhu walaw jaranata la fi ghayri ma ahammahu la fi salat fa qallilil humuma wahdharil fawaatih mu ne lan moo tax nit ki war a def jaar fii ci processus bii xam ngëneelu di déglu laa yaay alquran yeeg xabaar yi ngir mën a jariñu ba li nga xam ne noonu la yaakaaram di dëgëre xolam sell ci li nga xam ne mooy iñaan akuk eenalaateeg bépp bidaa génn ci te xolam génn lépp loo xam ne futilité la amul njariñ ak bëgg-bëgg ak yittey àddina ji deñ ngir ñu wërsëgal ko ak xabul lu tax ndax li annazal humumi gis nga li annazal humumi ndax boroom yi yittey yoo xam ne koo xam ne yittee mi àddina la waajoojo in qaama falaa gis nga bu ba taxaw julli naan day julli guddi falaa yakunu kooku du nekk mukk fikruhu ay xalaatam du nekk walaw jëxrantalaa même bu dee ne ci kaw lay wax xam nga wax nañ la bokk na lii tax nga mën a concentré wu man di teewlu bokk na ngay wax alxuraan ci kaw ma mais bu dee ne fee boppam bi dafa fees del ak ay xalaati àddina yittey àddina même bu taxawee di wax ci kaw loolu du tee sawaay xalaatam yépp fan lay nekk mooy même bu waxee ci kaw day nekk fii xayri du nekk lulul fan lay nekk fala yakunu fii xayri lu dul illaa lu dul fii xayri ma ahammahu waaw te la nga xam ne moom moo ko yitteel foofu lay nekk yitteem yu bari ya ay sama magasin yi bu na allah akbar magasin yi ñëw yow dafa ko woon compte yi yow war ngaa dem fii yow yow fàtte nga fa nga waroon a dem sa yii la nga waroon a lijjanti lool boo ko lijjantiwul sa affaire yi mën naa bañ a dox de loolu fa la xelam di nekk fa la yitteem yekk di nekk xelam ya fa lay ne xalaatam yi fi salaat du nekk ci julli ji voilà fa qallil kon nag boo bëggee mucc ci lii fa qallilil humuma wàññil sa yitte yi ngay am ci mbiru àddina kese wahdharil fawat te na nga moytu mooy yool yi yi nekk ci taxaw di jullil sa borom yi nga xamante mooy xéewal yi tuddeeg anwaar yeeg leer yi mu daal di lay rëcc moytu loolu le wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil